kon gis nga xadis bi li nga xamante ne nii noonu la waaw benn bi dane fam yoneen saa saam da leen ne fa man ahabba minkum an yasuma aw falyasum wa man kariha falyara mu ne léegi bañ farataalee ramadan yoneen saa salam ne képp koo xamante ne nii <clears throat> bëgg nga continuer ko woor ah nga woor képp koo xam ne nag ah bëgg ko woor it mu bàyyi kon gis nga riwaaye bi it walillahi alhamdu wal minna kon euh, euh, euh, loolu nga gis lool mu am <clears throat> hadith sayyidina Abdallah ibn Mas'ud te yi boo demee sa imam Muslim ci buntu biñ la wax kitaabu siyaam baabu sawm yawm Ashura lépp leen di foofu hadith boobu tamit muttafaqun alayhi la bu sayyidina Abdallah ibn Zub ibn Mas'ud waaw <laughs> radiyallahu ta'ala anhu fekk beneen saxaaba bu muy al Ash'ath ibn al Ash'ath ibn Qays radiyallahu anhu dafa dugg ci moom fekk ko muy muy muy lekk vérub Ashura quoi waaw muy muy lekk mu ne ko yow Abu Muhammad mooy la chance looloo doon <laughs> dàkkanta la mu ne ko yow Abu Muhammad ah udnu ilal ghada ñëwal waay ci añ bi jegesil ñëw ñëw bismillah ah al chance ne ko waaw anhu ah aw laysa yawm al yawm yawm Ashura qaala wa hal tadri ma yawm Ashura qaala wa ma hu qaala kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasuulu yasuumuhu qabla an yanzila shahru ramadan falamma nazala shahru ramadan turik waaw wala mu ne qaala wa qaala abu kurayb tarakahu abdallah ibn mas'ud ne al asham kaay añ ci añ bi waay jegesil mu ne ko waaye xanaa tey du bésu ma ashura mooy dafa jaaxle mais lu tax wooroo comme man ah <laughs> tey du bésu ma ashura du bésu fukkeelu fan ci tamxarit Seydina Ibn Mas'ud ne ko est xam nga lan mooy bésu Ashura ah al-Ash'ari ne ko waa lan la lan moo ci xew mu ne ko yeneen saa salaam de ko doon woor laata ñuy farataal di wàcce farataalu weeru koor bi weeru koor nekkee farata yeneen saa salaam turut ñu bàyyi ko benn Abu Kurayb euh, sëriñ waa kutubu sitta moom ci euh, ni mu ko soloo mu ne tarakawu yeneen saa salaam daal di koy bàyyi kon euh, mu ngi noonu. Seydina Muawiya radiyallahu anhu kii avant lool Seydina Jaabir ibn Samura ah, ibn Junaada Abu Abdillah as-Suwaa'i al-Aamiri radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma parce que baayam Samura Samura tamit saxaaba la ah. <laughs> voilà hmm? moom mu ne te moom xadiisam boobu imaam Ahmad ak taalibeem imaam Muslim ñoo ko solo mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna bi siyaami yawmi ashura wa yahuthuna alayhi wa yata'ahaduna 'indahu falamma furida ramadanu lam ya'murna wa lam yanhana wa lam yata'ahadna 'indahu mu ne yonent bi alayhi salaam dawal yàlla nekkoon na doon ñu digal ñuy woor bi su ashura doon ñu ci ñaax doon jël ay pàcc ak ñun mooy di ñu ciy soññ bu baax waaw di wax tamit gëneel ya ne waaye bi nga xam farataalee euh, weeru koor nag digalatuñu te terewuñu ko waaw te tamit euh, yooyu la ko léegi kanta sayyidina Muawiya moom radiyallahu anhu moom xadiisam moom ci saxiixayni imaamu Maalik daal dina koy indi parce que euh, xadiis bi xadiisam bi li muy niru mooy dafa ñëw Medina gis soit gaa yi ñenn ñi di sit woor bés boobu wala ñenn ñi di ko tere wala mu gis ne gaa yi wooruñu ko wala boog mu gis ñenn ñi jàpp ne farata la wala mel noonu su loolu mooy possibilité yi am Seydina Muawiya radiyallahu anhu dafa aji moo ma bi nee xalifa bu loolu nag day wane ne yàgg na foofu quoi parce que la nekk mooy fa la xilaafaam moom foofu xilaafa gi foofu Sham moo doon capitale bi la grande ville Dimashq Damas mu ñëw aji nag xam nga aji bu dee daa aj toog fa ba asura mooy kon toog na fa tuuti voilà mooy daa aj jaar Medina parce que ji Makka la nekk Medina ba asura léegi nag euh, mu xutba nit ñi ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam <laughs> bésub asura la woon bésub tamxarit mu ne ayna ulamaukum ana seen boroom xam-xam yi ah ana borom xam-xamu te booy saxaaba yi ñoo fa ne <laughs> attention ah <laughs> mooy <laughs> liñ la wax possibilité yooyu ci nekk ah borom Imaam An-Nawawi ne zahiruhu lëkk ay bi luy tax mu naan ana seen borom xam-xam yi mooy soit daa dégg koo xam ne day farataal ne mel ni euh, ci borom xam-xamu Medina yi ñu naan waa suuraa farata la wala am ñu koy xaraamal ne nokk loolu du bés bu ñuy wor wala am ñu koy siib euh, ñu koy siib. mu bëgg leen a yëgal nag lan la ci yonent bari saa saa wax mu ne yéen ana seen boroom xam-xam yi yéen waa Medina ah sami'tu man bi Muawiya dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan li hada al yawm ñeel bés bii ñu nekk di Ashura hada yawmu Ashura wa lam yuktabi Allahu alaykum siyamahu wa ana saa'im faman ahabba minkum an yasum falyasum wa man ahabba an yuftir falyuftir waaw man nii dégg naa yonent bi alayhi salaam di bés bii mu rek bés bi yoon mu ne bés bii mooy bésu Ashura fukkeelu fan ci Tamxarit borom bi nag farataalu ko leen seen kaw de ngeen koy woor man nag Rasulullah dama koy woor sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg nga woor bëgg ko woor nga wooral waaye ku bëgg dog doo ko woor it nga bañ a woor voilà kon gis nga nee na borom bi farataalu ko ci ne yoon saa salaam moo ko wax ne nee na walam yaktubillahu te borom bi farataalul bindul aleykum seen kaw siyaamahu woor mooy kon bu dee ne ihtimaalaat yi ñu waxoon daa am lu mu gis ñu ko doon farataal da war na yée du farata parce que saa sa wax la li bu dee ji koy sip jarul sip parce que loo ciy sip loo xam ne yoon saa sam nee na ku mu soob na nga ko woor ku mu soob nga kon loo ciy sip waaw wala ku koy tere naan bu ko war kan nan ngay tere loo xam ne yooyu saa na ku mu soob nga def kon loolu la ko loolu lu hama ham solo ah am na yeneen ah xoolal léegi imaamu muslim rahmatullahi alayhi allahu akbar allahu akbar ah Seydina Abu Muusa al-Ash'ari yi tamit daal ne indi lu mel noonu kaana yawmu Ashura waaw mu ne kaana nekkoon na mu ngi Sahihayni yawmu Ashura bisum Ashura yawman bis la woo xam ne tu'azzimuhu al-yahuud yahuud yi dañ ko doon màggal ah. wa tattaxiduhu iidan doon ko jàpp bésu feet fa qaala Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam suumu antum Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la leen woor leen yéen waaw waaw waaw waaw ah, ta sayna musa nee na kaana ahlu xaybara saxiixayni ba léegi mu ne waa ah, xaybar mooy yahuud ya fa ne woon yasumuuna yawma ashura dañ doon woon bisu ashura yattaxiduunahu iida mooy mu leeral lee li mu woon wax ñu jàpp woon ko bisu feet waaye yulbisuuna nisaa'ahum fiihi xuliyahum waaw mu doon ñu doon solal seen soxna yi hein li nga xamante ne mooy seen takkaay yi seen oor yeeg yooyu ah wa sharatahum mooy seen yéeru yu rafet yi mooy shara waaw <laughs> waaw mooy libaas libaasuhum al hasan al jamil comme li ko imaamu Nawawi waxe waaw loolu mooy shara kon al hay'atu al hasana wal jamal fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa suumu woor leen lii nii yépp mu ngi nii nekk ay xadiis yoo xamante ne day wane kon li Ashura li nga xam ne ñoo ñëw léegi eh, am na benn affaire boo xam ne imaam Muslim comme liñ la doon wax dafa dajale xadiis yi man maa ji woon sànq jàpp ne dajalewu ko si onze trente onze trente da ci indi ñaari version eh, imam ibn abbas leen na ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qadima almadina fa wajada alyahuda siyaman yawma ashura fa qala lahum rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ma hadha alyawm alladhi tasumuna fa qalu hadha yawmun azim anja allahu fihi musa wa qawmahu wa gharraqa fir'auna wa qawmahu fa saamahu Muusaa shukran fa nahnu nasuumuhu fa qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam fa nahnu ahaqqu wa awlaa bi Muusaa minkum fa saamahu rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam wa amara bi-siyaamihi mu ne yeneen tray saa saam ba mu dégg ma lee Medina dafa gis yahuud yi di woor mu ne leen lii bés li ngeen di woor lu tax ngeen koy woor ñu ne lii bés bu màgg la <laughs> boroom bi daf ci muccal Seydina Muusaa ak ay ñoñam daal di ci labal Firawna ak ay ñoñam waaw waa ñoñam it mooy ña àndoon ak ñoom ña àndoon ak moom léegi mu ne fa saamahu Muusa sayyidina Muusa ibn Imran alayhi salatu wasalaam daal di koy woor shukran ngir sant yàlla mu ne loolu nag moo tax ñun ñu koy ñu kaa woor <laughs> waaw waaw tey ñu kaa woor ñun tamit loolu moo tax ñu koy woor ñun ah yeneen saa saam ñun ñoo leen gën a yegg Seydina Muusaa mu woor ko wa amara mu ngi nii fa saamahu rasulullah mooy suñu xadis bi anna rasulullah saa saam wa amara bi siyaami mu ne fa saamahu rasulullah saa saam wa amara bi siyaami mu woor ko daal di digle ñu daal di kaa woor kon eh, lii lépp nekk loo xamante ni day wone te wax nañ la. Euh, riwaay bi nga xam ne amaana yooyu ñu tëje ko al imaamu muslim euh, euh, kii al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi di wane ne bon ce n'est pas que sax Seydina kese hein lañ ci lañ ci kii lañ ci muccaloon waaye euh, te Quraysh ci lañ doon solal ay yére kaaba gi voilà waaw <laughs> <laughs> Quraysh dañ ci doon solal kaaba gi ah moo tax naa euh, Zayd ibn Thabit ko doon wax ah ne innama kaana yawmun tustaru fihi al-kaaba bis la boo xam ne ci lañ doon solal yére kaaba gi bu euh, di ko soppil yére yi waaw léegi nag euh, euh, euh, liñ la doon wax riwaaya bi nga xam ne al imaamu ahmad ibnu muhammad rahimahullah wax nañ la bokk nañu ko solo ne bés bi waxuñu la seydina kii kese muusa alayhi salaatu wassalaam waaye seydina nuux alayhi salaatu wassalaam imaam ahmad solo na kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeral keneen Seydina Nuux it da ko doon woor waaw ndax ci la al safina gi muy gaal gi ko borom bi defar loo woon ba nga xam ne gaa ci lañ ko doon saboote waaw buñ ko rombee daal di koy saboote quoi waaw Nuux Nuux wéra léegi ah wal iyaazu billaah kañ la nekk defarkatu gaal <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim en plus mu koy defar gaal goo xamante ne nii mu ngi koy def foo xamante ne nii dara amul ndox amul dara mu ne day defar gaal kii wéru waaw xam nga booy defar gaal sax ñëw defar ko ci côté tafes gi ñu ne waaw nangam ak i nàngam waaye sawaay moom fii mu koy def nii euh, jaru ko parce que loolu parce que waaye ñoom ñoo xamul woon tous kama huwa daydanuhum mooy seen niñ leen xame ba pare nekk ay nit yoo xam ne yu autant lañu ak ñoo xam ne ñu ñàkk ab yar ba doon traité euh, euh, euh, kii yonent bi yàlla alayhi salaatu wassalaam li nga xamante ni mooy ci trait yu ñaaw yooyu nga xam ne moom lañ doon wax am na nag yeneeni riwaayaat yoo xam ne dañuy wane que ne bon en fait à vrai dire am na yeneen yu ci xew am na yeneen mbir yoo xam ne da cee xew bon am na euh, euh, euh, ñaar yi la wax nii moom dafa sax wuduwul xamari mooy Seydina Muusaa ci lañ ko muccale woon ci Firawna ah loolu ak Seydina Nuux wooroon na ko am na nag xadiis boo xam ne day ñëw di wax di répertorier loo xam ne Seydina Abu Hurayra la jaar bon même bu dee ne ku mel ni ñoom Imaam Ibnul Jawzi rahimahullah dana xadis boobu moom ci kitaabul mawdu'aat ci la ko boole naan xadis bii moom amul sikki sàkk ci ku am xel ke ne dañ koo dañ koo famante dañ koo créé waaw mu ne te nag waa ji ko créé daal dinay def lu lu garaaw waaw mooy indi na loo xam ne mooy création bu garaaw lu indi waaw waaye amul sax kersa ci li muy créé quoi <laughs> waaw waaw parce que en fait riwaay bi à à vrai dire mooy ay ñu wóor kese nekk ci càllale bi mais sauf que ñoom dañu ne te imaamul euh, as-Suyuti ci àlla aliul mawdu'a al al ah, masnu'a ah, bokk téeréem boobu tamit di répertorier yi nga xamante ne ay xadis la yoo xam dañ koo fomante créé ko moom dane xadis bi mawdu'a ah, wa rijaluhu thiqat <laughs> wa zahiru anna ba'd al muta'akhirin wada'ahu wa rakkabahu ala hadha al isnad <laughs> mu ne li feeñ nag mooy lenn ci ñu mujj mu ne xadiis bii de dañ koo dañ koo créer dañ ko ne xadiis ma ne xaaral dinañ ci ñëw bu yàkkamti insha allah xadiis bii dañ koo liggéey li li feeñ nag mu ne waaye góor ñi nekk ci càll bi ñoom ñëpp a dëgër waaye li feeñ mooy ñenn ci ñu mujj ni ñoom ñoo ñëw créer xadiis bi jël ñu wóoru daal di def créer ab càllale boo xam ne ñu wóor ñekk ci nekk daal di koy teg ci lii waaw akbar waaw waaw kon nag loolu la léegi kaay euh, nga ne moo ataa wala mu dugg fii mais xadiis imaam ahmad bi ñu la xadiis imaam ahmad bi ñu la doon wax sànq sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu moo ko solo comme niñ la ko waxee woon wala waxuñ la ko woon euh, abu hurayra mu ne marra an-nabi sallallahu alayhi wa bi unaasin min al yahud waaw mu ne daa yoneen saa sam dafa romb ay gaay ay góor ay nit ci yahuud yi wa qad saamu yawma ashura fekk ñu ngi woor bisu ashura fa qaala ma hada min as-sawm mais lii nii mooy lan ci koor fa qaalu hada al-yawm alladhi najja Allahu minhu Musa wa bani Israa'ila min al-gharq ah? wa gharraqa fihi Firawna gis nañ sànq version boobu ah wa hada yawmun istawat yawmun istawat fihi as-safinatu ala al-judi fasaama nuuhun wa muusaa shukran lillahi azza wa jalla faqaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ana ahaqqu bi muusaa wa ahaqqu bi sawmi haadha al-yawm fa amara ashaabahu bi sawmihi yeneen saa sam bi mu leen laajee fenn mais bés bi ngeen di war bu lu tax ñu ne mais bés bii la Muusaa alayhi salaatu wa salaam la ko borom bi muccaloon ak waa banu Israël ci ci ci ci ba pare labal Firawna te bés la boo xam ne ci la safina muy gaal ak say eh, nag eh, nu nu batom say nuux ba ah, ci la yemoo woon ca juudi ca montagne boo bële ca bilaadul Iraq fa mu woor nuux wa Muusa say nuux wooroon ko ndax sante ko yàlla wa Muusa shukran say Muusa it woor ko sante ko yàlla ci lim alak seen noon bi Firawna Seydina Nuux moom borom bi muccal gi ko muccal ci mbënd ma yoneen saa salaam nag ne leen nag man maa gina yeey ci Muusaa te maa gina yeey ci woor bés bi mu digal saxaabaam yi ñu daal di koy woor waaw kay hmm? kon loolu léegi nag léegi ñu ñëwaat fiñ la doon wax xadiis bi la doon wax sàjj <laughs> li ci imaam Ibnul Jawzi ak imaam al-Haafiz wax boo afeet xadiis boobee Euh, boobu euh, dañ na ci Seydina Abu Hurayra la jóge waaw kenee borom bi tabaaraka wa taala dafa farataal ci banu Israil ñuy woor ci at mi bésu Ashura ñu woor ko ñu ne bés boobu mooy bés bi nga xam ne ci la borom bi daal di woon tuubal nangu tuubu Seydina Adama alayhi salaam delloo ko ci boppam nangul ko tuubam te mooy bés bi nga xam ne ci la borom bi yëkkati woon Seydina Idris makaanan aliyya bi muy wax ci alquran wa rafa'nahu makaanan ñu yëkkati ko euh, euh, ne bu kawe la te nga xamante ne nii tamit najja Allah najja fiihi Ibrahima minan naar la borom bi daal di woon musal Seydina Ibrahima muccal ko ca safara sa ko ay noonam Namrud Namrud ak mbokkam daal di woon sànni waaw mu ne wa walladhi axraja fiihi Nuuhan mina safina uxrija axraja wala ci la borom bi ci gaal ga loolu leer na wa huwa alladhi anzala allahu fihi tawra ala musa ci la borom bi wàccee tawra sayna musa wa fihi fada allahu ismaila min adh-dhabh ci la borom bi daldi woon jote bakkanu sayna ibrahim bañ ko ismail alayhi salam bañ ko na reereen bi mu ne ta mooy bés xam ne wa huwa alladhi akhraja allahu ci la borom bi génne sayna yusuf alayhi salam min as ca kaso bañ ko tëjoon mu ne wa huwa alladhi mooy bis bi nga xam ne euh, raddallahu ala yaquba basara ci la delloo saydna yaqub alayhi salaam dog gisam ginnaaw ba mu ko ñàkkee ndax saydna yusuf doomam ji joon euh, mu ñàkkoon taxoon gisatul woon mu ne wa huwa wa huwa al-yawm alladhi kashafa allahu fihi an ayyub al bala ci la boroom bi daal di teggilee saydna ayyub alayhi salaam nattu ba ko daloon Ah, mu ne wa huwa alladhi akhraja allahu fihi yunusa alayhi salam min batni al-hut ci la bos boobu tamit ci la borom bi génnee Seydina Yunus ci euh, biiru jën wax waaw te tamit ci la euh, wa huwa alladhi wa huwa al-yawm alladhi euh, ci la borom bi daal di xare géej ga fihi al-bahra falaqa allahu fihi al-bahra li bani israil mooy ci la bu cëlawoon Seydina Musa daal di labal Firawna ak ay euh, ñoñam mu ne wow walla al yawm alladhi ghafara allahu li muhammad dhanbahu ma taqaddama ma ta'akhkhar mu ne mooy bis bi nga xam ne ci la borom bi daal bi jéggale sayyidina muhammad ay euh, li nga xam ne mooy li jiitu ci moom ak li mujj mu ne te ci bés bi ci la mu sayyidina Muusaa jéggi woon abara Muusaa al-bahra ci la jéggi woon géej ga te bés bi mooy bi nga xam ne ci lañ wàcce woon tuubag Seydina eh, Yunus mais ak yu bare bare bare bare bare bare bare bare <laughs> léegi lii nii mooy ay xew-xew yu bari yoo xam dañ ko ci wax imaam al-Hafiz Kathir nag al Bidaaya wa Nihaaya nee na Qataada de wax na nee na eh, bon muy wax ci safinat Seydina Nuux gi koog leer na te ne sax na ci riwaay imaam Ahmad bi moo na imaam al ne xadiis bii de eh, Euh, càllale mooy bu Seyna Nuux bi mooy bu Seyna bi euh, ne euh, Seyna Abu Hurayra ci la yeneen saa sam daa romb yahuudi ñuy wor mu laaj leen ñu ne bés la boo xam ne mais ci la borom bi daal di labale Firawna mu jël ci Muusaa ak ay ñoñam te ci la batoog Seyna Nuux bi daal di accosté ca juudi bi Seyna Nuux Seyna Muusaa daal di koy war alaykum salaam sant yàlla mu ne Habiib ibn Abdillah al-Azdi moo ci ne lam yaru an an ki kenn solowul ci lu dul doomam boobu wér na léegi mooy loolu leer na ñaar yooyu leer na al imaam al xaafid ibn Kasiir rahimahullah mu ne muy wax li Qataada wax ci côté boobu loolu leer na ci xadiis boobu moo tax jarul ñu ci ñëwaat hmm? euh, euh, euh, mu ngi noonee léegi nag mu des al imaam al xaafid ibn Rajab kii bokk non al imaam al xaafid ibn Kasiir rahmatullah alayhi bon am na yum ci wax yoo xamante ne ni bari na. kanta al imam al-Hafiz ibn Hajar non Rajab al-Hanbali rahimahullah moom mu ne ay ngëneel yoo xam ne yu màgg la yoo xam ne yu yàgg la lu ñu xam ñu koy wor nga xam ne yoon mu ne lu ñu xamoon la kaana ma'rufan bayna al-anbiya alayhimu salaatu wassalaam wa qad saamahu Nuuh wa Muusaa alayhimu salaatu wassalaam mu ne Seydina Nuuh ak ko gisee woroon na loo xam ne romboon léegi lëlee moo tax euh, léegi euh, euh, te loolu day wane bon mooy woor bi si nga xam ne borom bi dala cee defal wa zakkiruhum bi ayyaamillah ba borom bi doon wax waaw non seulement balaa yàlla yim teg jaam yi ngir ngeen ko ci waaye xéewal yim leen defal ngir ngeen koy gën a sant léegi loolu ay mbir la yoo xam ne yu ci ñëw la kene yu sax la yu xewoon ci Ashura Euh, euh, wallahu taala alam yi nga xam ne nag ñoo ci gën a dëgër dëgër dëgër moom amul leer ci kii mooy lii nga xam ne moo rot ci xadiis bii ñu nekk muy xadiisu Seydina Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma ak xadiisu Seydina Abu Hurayra bi nekk ci musnadu al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al jamii voilà yii gisoon nañ leen doon nañ leen tudd borom masaalik doon na ko tudd parce que daa tudd li ci boroom xam-xam yi di wax ne da cee xewoon comme niñ ko gisee fii ah doo gisoon nañ ko ci masaalik bi euh, bon ci gàttal mooy yi nga xamante ne moom lañ doon wax ne boroom xam-xam yi dañuy tudd di ko jële ci yonent bi alayhi salaam ne dañ ay ay mbir yoo xam ne wala ay mbir yoo xamante ne dañ naan daf cee xewoon voilà loolu euh, daal di noonu la koy. tudd moom euh, laata muy wax summa siyaamu fantabi lam yanhasir <laughs> avant loolu la ko tuddoon hmm? lan la ko waxati woon sax euh, voilà summa li ashura ashyaa tura maxsuusatan bihi rawaha man dara fa fihi taaba rabbuna ala abi basharihi aadama awwali nabi wastawati safinatu almaaluma fihi ala aljudi mustaqima wa fiihi falqu bahrihi li Muusaa wa kadaa wulida fiihi Iisaa wa fiihi ighraaqun li Fir'awna kadaa xuruuju Yuunusa minal huuti xudaa summa alayhi taaba rabbuna alxalim fiihi kada xuruju yusuf alkarim min jubbihi wa fiihi aydan sallama xalilahu min naarihi fa salima wa fiihi raf'u dhil 'ula Idrisa wa raf'u ruhihi taqiyyi Isa wa fiihi aydan taaba rabbuna 'ala Daawuda ghafiran lahu ma fa'ala wa fiihi yuqsa baytuhu al-haramu 'alayhimu as-salatu was-salam waaw voilà voilà loolu la doon mooy li xadiis bee wax rek voilà mu ne summa ginnaaw gi leen ashura ñeel na ashura ay mbir yoo xamante ne nii ah, ashiya atura maxsuusatan yoo xam ne gis nañ ne yu mu jagoola bi xaar ci moom yu ñu gis yoo xam ne téere yi dañ koy tudd rawaaha soloo ko man daraa ña mooy boo demee ci téere yi di nga fa fekk ñu koy wax fa fiihi nee nañu ci bés bii taaba rabbuna ala abi basharihi adama awwali nabi ci la borom bi daal di woon nangu tuub delloo seyna adam nangul ko mooy bam lekkee ca garab ga wastawati mu daal di yemoo as-safinatul ma'luma ah lii moom leer na këngi côté bi eh, gaal gañu xam muy seyna nuux fii alal juudi ca juudi ga mustaqima coowooral wa fii falqu bahrihi li Muusa wa hakada wulida fii Isa bokk na ci kene bés boobu ci lañu xare woon géej gi ngir Seydina Muusa ngir mu jàll Firawna ñëw ca gannaaw farla mu ne naka noon ci la Seydina Isa daldi alayhi salaatu wassalaam daldi juddu mu ne wa fii ighraaqun li Firawna kaza lool moo dëppook falqu bële mooy biñ xare gaal géej gi Seydina Muusaa daa romb ba mbokkam yi naan ko ah yaa Muusaa innaa la mudrakuun de mu ne kallaa inna ma'iya rabbii sayahdiin eh, Firawna si na de Muusaa waay waay yàqu nañu waay yàqu nañu Firawna si naa ki kar même tay ñu tay ñu faagaagal Seydina Muusaa ne mukk dab nañ de mu ne mukk maa ngi sam man maa ngi ànd sama borom te dina ma gindi yoon wu ñuy jaar ba duñu dab voilà kon tan ca lañu labale firawna naka noon ci la seydina yunus kada xuruju yunus min al xuda seydina yunus alayhi salatu wassalam muy dun nuun ca la génne woon ca euh, jën wa nga xam ne moo ko moo ko wandoon alayhi salatu wassalam mu ne naka noon ci la borom bi daal di nangoo euh, euh, li nga xamante ne mooy ak tuubam naka noon seydina Muusa non Seydina Isa fii kada xuruju Yuusuf al-Karim min jubbihi wa fiihi aydan sallama xalilahu min naari fa salima voilà mooy li hadis bee wax xam nga sànk ñu koy mais ko quoi kene yenn yi Seydina euh, kii euh, bu Yuusufa alayhi salaam te lañ ko génnee ca naka noon ci la muccale Seydina al Xaliilu Ibrahim alayhi salaam ca safara sa ko Namruud ki mbokkam sànni woon mu ne ci noonu tamit bés boobu fii rafon ziloola Idrisa naka noon Seydina Idris wa rafa'naahu makaanan aliyya wax nañ la ko sànq hadis fii la ko andi woon eh, ci bés bii la woon naka noon wa raf'u ruuhihi ak ah, yëkkati ruuxam nga di Seydina Isa ba nga xamante ne eh, eh, mooy at Ah. nga xam ne léppam boroomam la moom la doon sóoraale ci léppam Isa Seydina Isa mu ne na ko noon ci la bés boobu ci la boroom bi daal di tuuba Seydina ah, ah, Daawuda daal di koy jéggal la mu defoon loolu nag taxoon nañ ci masaalik bi nag kazzaabuuna yi wax naan Seydina Daawuda loolu ñuy wax te mu bari ci xat téere yu bari téere yenn téere tafsiir yi loolu tamit ay nar la te wax naa la lu tax ay nar la dellul foofu loolu taxuñoo jóg fii voilà leeraloon nañ ko ci masaalik bi walilah alhamdu wal minna te ne loolu moom képp koo xam ne am nga pas-pas boobu ci Seydina euh, Daawuda yonent bi yàlla bi borom bi ne yaay xalifa ba xalifa bi ci kaw suuf yow bu yeboo nga tuubi waat yow moom bu yeboo nga yeesal sa tuub loolu rek mën laa alal wallahi voilà wal billah hmm? léegi Eh, eh, eh, mu ngi noon mu ne wa fiihi yuksa baytul haramu alayhimu salaatu wassalaamu te ci bés ci bésu weeru ashura tamxarit ci la ñiy solal yére kaaba gi mooy loolu waa Quraysh après defatuñ ko defatuñ ko date boobu foofu it leeraloon nañ la léegi ban date la waaw <laughs> voilà mu ngi noonee ah kon mu ngi noonee mu ne ah yonent yi fi tudd yëpp nag alayhimu salaatu wassalaam yal na julli yàllaa ki ma nekk ci kaw kon ci kaw nii kon def nañ tuuru taxriiju xadiis beeg yooyu ak yi nga xam ne moom lañu ciy tudd ak yi nga xam ne ñoo gën a wër ci yi nga xam ne moom lañ tudd ne da cee xewoon waaw yeneen yi nag mën naa nekk que xewoon na waaye kantaay nii waa ji niñ ko tuddee ci hadis boobu <laughs> imam Ibnul Jawzi ak imam As-Suyuti rahmatullah alayhi ma <laughs> daal wax mooy <laughs> gars yi parce que créé katu hadis yi noonu la ñuy def ñenn ñi jàpp ne dañoo duwee waaw moo tax imam euh, Ibnul Jawzi na abda waa ji fomante na fi garaw def na loo xam ne vraiment mooy bil bi naroon naa set waaye nag du sete noonu parce que wax yonent bay saa saa borom bi moo tàggat ñoo xamante ne nii lépp dugal lu dul loolu borom bi na tàggat na ñoo xam ne dinañ ko seppi jël teg nee war ne en tout cas lii yonent waxewu ko nii wala <laughs> naa dañuy jël ñoo xam ne ñu wóor lañ kenn du leen dugal ci sàllale bi ne yonent saa salaam nee na nga xam ne boo gisee nii ci biti rek naan ne ñii ñëpp ndekete yoo qaddasahu kenn moo ko fomante wal iyaazu billah kon après dinañ ñëw ci léegi nag bii di ñëw ci lañ waxaale lëkkaale bunt bi xadiis yi xadiis bi ak bunt bi waaye masala yi nga xam ne moo nekk ci biti ci biir waaw mais Ashura premièrement dañuy wax affaire yi woor Ashura farata la woon wala déet avant Ramadan nit naan yeneen saa salaam saama dafa woor yawma Ashura bi suba Ashura wa amara mu digle bi siyaami woor mais loolu farata la digal boobu farata la oui deuxièmement après est-ce que daa nekk continuer nekk farata ba tay jii ñuy wax deux ñetteel yonent saa salaam ban bés la woo loolu de toute façon loolu imaam Ibn Abbas même bu dee ci moom waxoon naa la waxam moo niru que beneen waxam di que ne euh, jour bi la yonent saa salaam doon woor pourtant après surtout hadith bi mujj leeral na non dixième jour bi la woor ne bu ma yàlla mayee ma fekk beneen am ne dinaa wooraale neuf. ak tamit est-ce que gën mooy woor neuf dix ak onze wala woor neuf euh, ak dix wala dix ak onze wala yu mel noonu ak tamit bon yu yoo xam ne instant bi amaana teewlootu moo ko ko wax voilà mais buñ ñëwee ci biir wax yi ak yooyu mën naa ñëw ak tamit bon ci biir yére yi parce que Ashura parce que am na loo xam dama ko fàtte woon amaana amaana muy muy muy muy muy hadith Sayyidina Salama ibnul waay way boobu dul ma fàtte ma sooy xulwaa wa adam nul akwaay yaa ngi fàttale ko am nul akwaay ba mu dàq yee gaay kàccoor yi waaw waaw daal di moom dong mu daal di leen faire defet waaw ba yoneen saasaam ak si yo- si yo- si naa salamanaan yoneen saasaam yónnil ñu ñu toppale yoneen na ko salama daal di ngay jekk léegi nag kiiwal voilà <laughs> voilà Seydina salama dane yonent bi alay salaam mu xadis boobu mu ngi ci euh, euh, imaam Muslim solo na ko euh, dane anna nabiyya sallallahu alayhi fi an-nas anna man akala falyutimma aw falyasum wa man lam ya'kul fala ya'kul xam nga digal na ñu woor woor na woo dig bésuma waa digle ko Seydina Salama ne yeneen saa salam dafa yebal benn waay muy woote ci biir nit ñi di yëgle ci kaw bésu tamxarit ne képp koo xamante ne lekk nga ah jotoon na nga ndékki par exemple wala nga amoon loo lekk na nga woor li ci des mooy bu lekkat de jour bi li ci des bu lekkat ku lekkul woon nag fekkul nga ndékki wala nga naan wala nga def leneen yow bu lekk woor bés boobu dañ koy wor ndax bésu ay su voilà kon digle boobu kon est-ce farata léegi loolu beneen masala waaw waaw parce am na yoo xamante ni ci waa aslam la yónnee waaw ne aywa waxal demal nga leen ku wooru loon waa boo nga waaj la ne waa yónnee saa saa ne leen ñu woor bés bi waaw man bu ma demee fekk leen nag am ñi jot lekk mu ne ñi jot a lekk nee leen nañu arrêté bu ñu lekkaat ñi jotul woon a lekk nañu woor waaw waaw waaw akbar man kaana lam yasum falyasum wa man kaana akal falyutimma siyaamahu ilal lay ku lekkagul woon na continuer jàpp bés boobu woor ku jotoon lekk na bu mu lekkati dara ba ni nga xam ne guddi gi ci laa jotee kon noonu gis nga mbiru yi yépp Ah, léegi dañuy may léegi est-ce que kon euh, masala bi bu njëkk biñ la wax mais wooru le jour Ashura farata la wala déet farata la woon au début wala déet waaw bu ñu koy jeexal insha allah pour bañ ko fàtte dinañ waxaale euh, euh, li nga xam ne bon wala baax na nii baax na nii waaw kon baax na nii wallahu ta'ala a'lam